فمن كان منكم مريدا أو به إذا حتى يبلغ الهدي محله ولا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي من محله فمن كان منكم مريضا أو به إذا مريض مريضا أو مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن فمن تمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما فما فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن ذلك لمن ذلك لمن لم يكن أهله خالصا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 ñu naan moom Ibrahima alayhi salaatu wassalaam na woo ñi ngir ñu ñëw euh, di di di di di di acci mu ne yàqtuuka dana la dikkee rijaalan ay maanaam dinañu la dikkee rijaalan di aji dox maanaam dinañ ñëw di di dox wa ala kulli baamirin ak ci bépp war waay boo xam ne yàtt yi na dinañu dikkee min kulli fajjin ci bépp yoon woo xam ne mooy yoon yu yaatu yi la naka noonu mën naa tekk itam yoon yu sew yi waaye comme imam al-Bukhari ni mu ko firi ci fi moom mooy yoon yu jub yu yoon yu yaatu yi mu ne li yashhadu manaafi'a lahum bu ko defee ñu daal di mën a seede eh, gis di bànneeku ci xéewal yi nga xam ne moom muy njariñ yi leen borom bi subhaanahu wa ta'ala jariñ gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma Euh, maanaam gisoon nañ tamit ci xadis ci ci ci ci ci te aay boobu mooy ne day wane maanaam ne euh, euh, bokkul ci charte yi di di di di am waruwaay ngir ne boo mënee dox dem da ngay daal di dox dem comme ni mu nekkee wax fuqaha u maliki yi rahimahumullah naka noonu tamit gisoon nañ ci xadis maam donte ñeneen ñi fi ñu tegu ci xadis lañu maam ci xadis lañu tegu di Yonent bi sallallahu alayhi wa euh, bi muy wax lan mooy liman istata'a ilayhi sabila mu ne moom mooy ar-rahilatu waz-zad mooy waruwaay ak tamit yóbbal loolu tamit euh, beneen euh, maanaam day dëgëral tamit waxu jumhur rahmatullahi alayhim mu ne gisoon nañ tamit gisoon nañ ci xadis Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mi nga xam ne nee na ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yarkabu rahilatahu bi zil hulayfa summa yuhillu hatta tastawi bihi qa'ima mu ne gis naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu war li nga xam ne moom mooy raaxilaam moom mooy euh, gëléem gi nga xamante ne bagaay euh, euh, moom la ñu takk teg ci teg ci teg ci aw teg ngir ay bagage te Zul Hulayfa Euh, topp nag mu daadi di euh, tàmbalee di tudd borom bi subhaanahu wa taala di talbiya euh, mbete nga xamante ne mooy jamono ji nga xamante ne ci la gëléem gi taxaw yem moo taxaw gisoon nañ tamit ne hadith la boo xamante ne sayyidina Jaabir ibn Abdullahi radiyallahu anhuma radiyallahu anhuma soloona bu mel noonu biyoon na ihlaala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min Dhul Hulayfa hiina stawat bihi raahilatuhu naka noonu sayyidna Anas ibn Malik ak sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anil jami' loolu tamit indi nañ ko te dina ñëw ci bunt yi di ñëw ci kanam insha allah ne maanaam mu wax jooju nekk maanaay xadiis sayyidna Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma gisoon nañ tamit baabul hajji ala rahl bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ne ci maanaam aj ci kaw euh, euh, ci kaw euh, raxal maanaam mooy gëléem gi nga xam ne dañ cee teg Eh, teg ko teg ay ngir dugal ci ay bagage maanaam teg ci bagage ñu daal di gis ne hadis sayyidina Abdullah eh, soxna Aisha radiyallahu ta'ala anha mi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yabal sayyidina eh, Abdurrahman ibn Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhuma fa a'maraha min at-tan'im wa hamalaha ala qatab maanaam mu daal di koy eh, yéegal ci kaw eh, mu daal di ànd ak moom ngir mu umraal ko mu dimbali maanaam ngir mu tàmbali umraal ci ci fi ñuy wax ak Tan'im eh, mu daal di koy yéegi ci kaw ay bagages yu ndaw maanaam mooy raxu moo xatab comme niñ ko gisee woon xadis Seydina Abdu gisoon nañ tamit li nga xam ne moom mooy waxu xa muy mu mu'allaq bu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom la wax ne shaddu rihaala fil hajj fa innahu ahadul jihaadayn na ngeen takk bu baax seen ay bagage ci euh, euh, ci euh, aj bi ngir ne loolu maanaam moom aj benn la ci ñaar ci ci ñaari jihaad yi gisoon nañu maanaam hadith tamit sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne do xëtam bi nga xam ne moom lu tollook fanweeri at comme niñ ko gise woon muy al imam Sumaama ibn Abdullah ibn Anas radiyallahu ta'ala mu ne xajja Anas radiyallahu anhu ala rahmin wa lam yakun sahihan wa haddatha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xajjala ala rahmin wa kaanat zaamilatan maanaam euh, moom ne na Anas radiyallahu anhu dafa jëloon ay bagages yu mu tegoon ci kaw gëléem gi maanaam mu daal di ciy tukkee mu dem ci aji ji euh, te nekkutoon koo xam ne ku nay la woon te na mu doxalee ndax te nettali na sax ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa moom it ajoon ci kaw bagaasam yooye te it maanaam gëléem googu moom mooy gëléem ki nga xam ne moom rek la nekkaloon moom la àndaloon. moom euh, gisoon nañ ci xadis soxna Aysa radiyallahu taala anha bi nga xamante ne tamit ba tey moom mooy euh, bi Seydina Abdurrahman ibn Awf euh, ibn Abu Bakar Seydina Abdurrahman ibn Abu Bakar radiyallahu anhuma moom la ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole loon bu ko defee mu daal di aji ak moom mu daal di ak koy daal di boo boole benn naaga ngir mu mën a umra maanaam mu daal di umra ak moom léegi imam al-Bukhari bi rahimahullahu taala mu ne baabu fadlil hajjil mabruur baabu buntu fadlil hajji ngëneel bi nga xamante ne moom moo nekk ci al-hajj aj al-mabruur bu baax ba maanaam aj bi nga xamante ne moom mooy lu baax aj bi nga xamante ne moom mooy bañu nangu bokk na nag ci li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne loolu moom mooy buntu bi ginnaaw buntu yi nga xam ne moom moo bu ñu xoolee buntu bi weesu maanaam buntu yi weesu ba fii bi biñ ko tàmbalee ci ñaari jotaay yépp bunt yooyu day doon leeral ay mbir yoo xamante ne dafa aju ci charte yi nga xam ne moom la ñuy ajee amma bunt bii nag dafa jëlaat beneen mbir moom mooy di wane ngëneelam maanaam nga xam ne dafa leeral dafa beral ngëneel bi comme li nga xamante ne ci buntu bu njëkk ba waxoon na baabu wujubil hajj wa fadli buntu fu waru aj ak ngëneelam loolu am na leeral na ci ngëneel gi ngir ne lépp loo xamante ne dafa war nekk farata bokk ci ponk l'islam yi loolu doy na ci wane ngëneel bu mag gi nga xamante ne moom la am comme li nga xamante ne noonu la nekk ci hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu bi mu jëlee ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne buur yàlla borom bi subhaanahu wa taala moom moo wax ci xadis bu siiw boobu ba mu naan ma ma ma ma daan ne bi mu naan amul benn jaamu benn ma ma taqarraba ilayya abdi bi ahabba ilayya ma taqarraba ilayya abdi ahabba ilayya bi maftaratuhu alayhi amul lenn loo xamante ne sama jaam dina ma ko gën a sàkkoo jegeñ loo lu gën li nga xam ne moom laa farataal ci kawam kon loolu mooy li gën a sopp ci borom bi subhaanahu wa te moom mooy li ci gën a mag kon nag fii nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala di indiwaat ngëneel gi nga xamante ne moom mooy ngëneelu ak ci jëmmi boppam rek maanaam aj gi nga xamante ne moom mooy aj gu baax aj gu baax nag dafa am loo xamante ne moom lañ koy waajale ak nami noonu noonu lañ koy daal di xàmmeewee li nga xamante ne moom lañ koy waajale moom mooy yéene bu rafet bu sell bu jóge ci borom bi subhaanahu wa taala maanaam du nekk aj boo xamante ne danga naan nit ñaa ngi aji ji naka noonu ah bëgg naa yor twitteru allaaji wala xeet bu mel noonu rek wala ñu naan ma aja wala ajaratu bu boobaa faaw ma daal di dem aji ji loolu du li nga xamante ne moom mooy aj bu baax beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom moo ko war a lal moom mooy nga daal di xam ne da war a da ngay jublu ci borom bi subhaanahu wa nga ànd ak toroxlu ci mboolem li nga xamante ne moom mooy eh, ju maanaam at at bërëb yi nga xamante ne moom mooy bërëb yi ngay dem ak mboolem eh, doxalin yi nga xamante ne moom ngay doxale ba nga tàmbalee ba ba ngay jeexal lépp nga daal di gis ne maam yaa ngi toroxlu ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala ci yaa ngi jublu ci moom beneen bi nga xamante ne tamit moom mooy li la ci dimbali te loolu tamit moom mooy li nga xamante ne moom mooy tax sa aj ji nekk bokk nekk aj xaj bu mabruur muy aj goo xamante ne aj gu baax a baax la te nangu moom mooy ngeen daal di tànn tamit li nga xam ne moom mooy xaafila maanaam ñi nga xamante ne ñoo ni ngay àndal maanaam nga ànd ak ay nit ñoo xamante ne dañuy fàttali borom bi subhaanahu wa taala te dañuy jaamu yàlla te duñu nit ñoo xamante ne maanaam seen jubluwaay ci aj gi moom mooy de mel ni kuy def ak tourisme maanaam bi wër maanaam ak a xool maanaam lenn lu ci nekk ñu daal di koy bëgg a lijjanti ak lenn lu ci nekk tamit ñu daan waaw place baa ngi nii bii mooy place sàngam fii mooy fii fii mooy bërëb sàngam comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee léegi waaye nag waxuñu ne li nga xamante ne moom mooy comme ni ñenn ñi di di ñaawloo masalan euh, xeetu euh, selfie yi gars yi di def wala euh, yenn reportage yi ñuy def ak yu mel noonu comme ci pour yenn télé yi wala rajo yi ñenn ñi dañuy gis ñu koy ñaawlu waaye ñun nag du ñu ñaawlu loolu lu tax ngir ne maadaama ne mën nañ koo filmer nit ñi di ko gis lu tax filmer ko maanaam filmer aj bi ñeneen ñi ci def ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkul ci aj bi di ko gis maanaam euh, di ga di mën a xennem bërëb bi di xam ne kat fii bëgg nañ faa dem naka noonu bëgg jublu nañ ci mbir mi yëpp ci yéene gi rek rey lay daal di aju itam fekk ne ñoom lañ leen waroon ca biir ak ga ña ngi koy def ña ngi koy taxawee maadaama loolu am na maanaam du jëmmi photo wu beeg wala boog euh, wane ngir ne souvenir yu rafet la te souvenir yu baax la te yu mat a téye la itam maanaam loolu tamit maanaam bu fekkente ne daal euh, ni ngi def li ñu waroon a def moom def nañ ko nañ ko war a defee te it teewal nañ seen xol ci borom bi subhaanahu wa taala li ci def du loo xamante ne dëgg-dëgg lu yàq aj la wala boog dindi li nga xamante ne moom muy ngëneel li nga xamante ne moom moo ci nekk rawatina bu fekkente ne baanaam dañuy wanee ñeneen ñi ci def ne leen mi fii nii la bu ko defee ñoom tamit mbir mi daal leen di yëngal xemmem leen wala mu delloo leen ci borom bi subhaanahu wa taala am naa nag di ko def mel ni kuy def tourisme wala boog ak xeet xeetu yenn caaxaan yi wala yu mel noonu loolu moom wala boog di wanewu ak yeneen xeet yooyu yëpp loolu moom day nekk loo xamante ne lu ñu ñaawlu la waaye loolu ñaare dafay xaw a nekk loo xam ne lu làqu ci xolu ki koy def la moo tax kon du loo xamante ne dañuy joyal li nga xamante ne moom mooy euh, mbir moomu beneen bi ñi nga xamante ne moom la ñuy àndal tamit bu ñu nit ki buy aji maanaam mu ànd ak ñoo xamante ne dañ koy fàttali borom bi subhaanahu wa taala léeg nag mu am mbooloo moo xamante ne dañuy xamante ci yoonu yàlla maanaam waaye nag bu ñuy dem di aji ji wala yu mel noonu bu ñu fa nekkee waxu caaxaan rek lañ fay waxtaane ba nga xamante ne kenn dootul amati jotu jàng alquran wala boog di tudd borom bi subhaanahu wa taala di sikar wala boog di def yi nga xamante ne moom la ñu war di saxoo wala boog ñuy euh, yi nga xamante ne moom mooy wërwërloo ci loolu dootuñu amati jot bi ngir ne dañuy nekk di waxtaanee seen àndandoo ya di waxtaanee li nga xam ne moom lañ bàyyi ca dëkk ba waxtaanee li nga xam ne moom mooy actualité yi ak léeg-léeg sax ñu ci boole di ci waxtaanee li nga xamante ne moom moo aju ci euh, wàllu euh, euh, maanaam compétition yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk di saw wala coupe du monde bi wala lu mel noonu yooyu moom dafa nekk loo xamante ne lu doy waar la beneen mbir bi nga xamante ne tamit dana dimbali nit ki kon ci muy aj aj goo xamante ne aj bu baax la moom mooy mu nekk foo xamante ne euh, soo demee aji ji mu xam ne mu place benn place place bu ci nekk mu xam li nga xam ne moom mooy gëdd ak lan la représenté ci jëmmi aj ji maanaam te xam ne place bi ngir loolu la te lii moom moo tax ñu daal di ñuy yebal ne ñu ñëw leen ci place bi ngeen doxalee nii loolu tamit euh, bokk na ci li tax beneen bi ci des tamit moom mooy li ñuy xàmmee wee dëgg ndax aj ji moom mooy nit ki bu dellusee maanaam mu nekk koo xamante ne day gën a takkuwaat ngir jaamu boromam subhaanahu wa taala ngir jublu ci diinam loolu bu fekkente ne mbir mi noonu la demee loolu mandarga la buy tegtale ne ak ji nangu waaye su fekkente ne da dem aji ji ba pare dellu si maanaam nekk ci caaxaan nga nga nekkoon eh, tey sax la waalo gën a aay bu boobaa moom loolu eh, war nga daal di tiitat ci sa bopp beneen mbir nag bi nga xamante ne tamit day conditionné maanaam nangu aj gi te ni mu nekk aj goo xamante ne aj gu baax la moom mooy alal ji ngay yóbbu maanaam bi lay yóbbu nga dem aji ji nekk alal joo xamante ne ju dagan la lool tamit dafa nekk loo xamante ne eh, lu mata bàyyi xel la loo xamante day conditionné aj gi ngir yàlla inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiban yàlla loolu du lu ku teey la ku sell la te du nangu ludul lu teey te sell loolu moom mooy li nga xamante ne kon euh, mënef naa tënkee mbir mi noona kon bu boobaa loolu day wane xadis bi nga kon euh, moo tax imam al-Bukhari yi kon euh, rahimahullahu taala kon buntu bii mu wax nag léegi nag bu boobaa ñu daal di xam lan mooy bineel gi nga xamante ne moom moo nekk ci ak gi nga xamante ne ak gu nangu la mu ne qaala euh, euh, bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Abdul Aziz ibn Abdullah te moom mooy al-Waysi euh, rahimahullahu ta'ala muy Abul Qaasim muy dàqantalam al-Waysi al-Qurashi al-Aamiri rahimahullahu ta'ala nekk waa madinatu munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam imam al-Bukhari euh, dafa solo ci moom ay xadis comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee euh, lu bëri daf koy solo ci moom xadis boo xam ne dafa imaamu Malik moom moo ko solo euh, maanaam mu solo ci imaamu Malik donte xadis yooyu nekkuñ ci Muwatta waaye tamit léeg-léeg day solo ci keneen ku bokkut ak imam Malik ci waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam te moom mi ngi bokk ci Euh, fukkeelu euh, génération bi euh, kon génn adduna ci ay deux cent trentième année yi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekk tamit ki nga xamante ne Euh, moom al-Uwaysi bi rahimahullahu taala euh, ay xadiisam imaam al-Bukhari moom moo ko solo ak imaam at-Tirmidhi euh, ak imaam Abu Dawud ak at-Tirmidhi ak Ibn Maaja rahmatullahi alayhim amma imaamu Muslim ak imaam an-Nasaa'i ñoom solo wuñ ay xadiisam waaye xadiis yi nekk ci sunan yëpp boo ko xoolee dinañ gis ne xadiis la yoo xamante ne bu fekkee ci Abdul Aziz ibn Abdullah al-Uwaysi bii la rahimahullahu taala xadiis yooyu ñi ngi ci Sahih al-Bukhari maanaam imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak Ibn Maaja rahmatullahi alayhim solo wuñ ci moom lu dul xadis boo xam ne imam al-Bukhari solo na ko ci Sahiham rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala haddathana Ibrahim ibn Sa'd te mooy ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf az-Zuhri euh, rahimahullahu taala Abu Ishaq mooy daakantalam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam moom mi ngi génn àdduna 108e année génn àdduna 182e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam nekk ci kutubu sitta an az-Zuhri mooy Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri gisoon nañ ko an Sa'id ibn musayyib moom wala boog al-Musayyib maanaam comme ni nga xamante ne euh, noonu la siiwee muy Sa'id ibn al-Musayyib ibn rahimahullahu taala al-Makhzumi euh, di Abu Muhammad di ki nga xam ne moo gën a màgg ci taabi'i yi rahimahullahu taala nekk imam bu màgg a màgg nekk jaamukatu yàlla bu mag nekk ku dëddu adduna nekk tamit koo xamante ne xam-xamam ci biir saxaa ci biir taabi'i rawatina ci waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ci jamonoy taabi'i yi maam ci ndongoy saxaaba yi radiyallahu anhum dafa ràññeeku woon ba nga xamante ne moom mooy ki nga xam ne moom mooy ci gën a màgg ci taabi'i yi ci li ñu joyal Euh, rahimahullahu euh, ta'ala euh, kon moom ci ñaareelu tabaxa bi la bokk mooy ñaareelu génération bi rahimahullahu génn àdduna at boobu nga xamante ne ñu bari ci lañ génne àdduna muy quatre-vingt-treize jàpp quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu bokk ci fuqaha sab'a yi nekk tamit koo xamante ne maanaam bokk ci kii maanaam yi gën a mag te xattaa ne amaan na muy kii maanaam gën a màgg mooy wax ji mu wax ne ñeent fukki at yi ngi nii yoo xamante ne euh, amul benn yoon lu dul ne juróomi julli yëpp nodd gi ci biir jumaa yi ji la may fekk maanaam nodd julli juróom yëpp ci biir jumaa ji la may fekk te julli benn julli boo xamante ne kenn nekkul sama kanam lu dul imam bi maanaam imam bi rek kay nekk sama kanam maanaam dox imam bi rek lay gis kon loolu euh, ci ñeent fukki ak 40 loolu moom euh, amaan na muy kii maanaam bi gën a màgg rahimahullahu moom kon muy bokk ci fuqaha as-sab'a yi d'ailleurs sax moom mooy kii ponkal maam jiitu ah fuqaha as-sab'a rahmatullah alayhim ba pare beneen mbir bi ci taf tamit moom mooy na an abi hurayra kon mu jële sayyidna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mooy sayyidna abdurrahman ibn sahr ah, ad-dawsi rahimahullahu ta'ala nekk euh, ñi nga xamante ne moom mooy ci ëpp mu solo hadith yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadis am nekk cinq mille trois cent soixante-quatorze hadis imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo ci trois cent vingt-six hadis imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingt-treize hadis imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix-huit hadis bu imam euh, bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ngi génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa te loolu moom ci boppam moo ko ñaanoon maanaam bañ a fekke soixantième année bi ngir bu jamono jooja ñi nga xam ne ñoom ñooy jël euh, kilifteef gi maanaam nguur gi maanaam mooy gone yi nga xamante ne seenu yar dafa def te it euh, nga xamante ne euh, euh, seenu doxalinu l'islam dafa def comme ni nga xamante ne tamit noonu la ko gisee tamit ci jamono jooja naka noonu moom sayyidina Abu Hurayra kon radiyallahu ta'ala anhu moom mooy kon xaafis bu mag bi ci sahaaba yi radiyallahu anhum moo tax xadis bi bokk na ci li mu ràññee ko mooy musalsal la ci bil xuffaam maanaam ndax imam az-Zuhri moom mooy ci gën a mën a ci jamonoom moo ëpp li mokkal te moom mooy ci doon fuqaha sabay imam az boobu maam mu jëlee ci Sa'id ibn bi ki gën a bari lu mokkal tamit ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa euh, ci waa euh, tabi'i euh, nagoon maanaam ci ñu ñu génération ñu mag ñi te maanaam Abu Hurayra radiyallahu moom mu jël Seydina Abu Hurayra radiyallahu bi ki gën ëpp li mu mokkal itam ci saxaaba yi ah radiyallahu ta'ala ajma'in kon Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu na wa qaala nee na su'ila laaj ne an nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ayyul a'maali ana ban def ci afdal moom moo gën qaala mu ne imaanun gëm billa maanaam gëm gu wér billahi ci buur yàlla wa rasuulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom mooy jëf ji nga xamante ne moom mooy di gën ngir ne lépp ci la ci la dal ci la tegu kon loolu moom moo tax ki gëmul yàlla gëmul yenentaan bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kooku moom mëneefu koo akkanal ak baax maanaam ngir ne la mu nekkee maanaam ngir ne moom amul fu mu teg mbaaxam a fait maanaam amul fu mu teg mbaaxam mi ngi mel ne ki nga xamante ne dafay ñëw ci entreprise rek maanaam di liggéey di def ay effort di def lu ne ci entreprise bi te kenn mësu koo embauché kenn waxu ko ni ko xëyal kenn waxu ko dara maanaam moom day ñëw di liggéey rek bu weer wi bu ñuy xool salarié yi ak di yónnee fiche de paie yi ak yu mel noonu moom kenn du ko ci boole maanaam donte nag maanaam daj na coono bu rëy rëy loolu la ñuy wax aamilatu naasiba taswa naaran haamiya maanaam moom mooy ne ak coono la boo xamante ne dafay jëf mais jëf yëpp coono yi nee na maanaam lool moom mooy ak yéefir mooy ki nga xamante ne gëmul yàlla wala boo toppul yeneen yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ne buntu yëpp borom bi subhaanahu wa ta'ala dakaa tëj ba mu des buntu yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam la ñu ne ko ma ñu ne ko nag summa topp maga lan moo ci tegu xaala mu ne jihaadum maanaam li kër-këri jihaad fii sabilillah ci yoonu yàlla maanaam yulli sa dayak coono ci yoonu yàlla loolu moom mooy li nga xamante moom moo ci tegu te moom mooy xeet bi bii tamit maanaam kon li day li li mu ciy teg maanaam moom mooy dëgëral li Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu waxoon ne fa innahu maanaam moom mooy benn ci ñaari jihaad yi maanaam jihaad bu mag bi bu njëkk bi moom mooy xeex ak maanaam noonu xeex ak ñi nga xamante ne te loolu tamit day nekk ci loo xamante ne mbir mu nekk ak lata askanoo ak jamono ju ne ak maanaam bërëb bu nekk ak namu askanoowee waaye nag mooy ndax boobu moom kenn mënu koo neenal waaye mu ne xii la ñu ne ko summa topp maaga lan moo ci tegu qaala mu ne hajjun mabruurun maanaam aj boo xamante ne bu baax la mooy aj boo xamante ne dañ koo doxalee ci condition yu baax defee ko na baaxe mooy bi nga xam li nga xam ne moom lañu leeraloon léegi bi ñuy ubbi buntu bi walillahi alhamdu wal minna kon hadith euh, bii nii maanaam day tegtale ngëneel gi nga xamante ne moom moo nekk ci googule aj imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na hadith bi hadith numéro vingt-six mooy ñaar fukkeelu hadith ak juróom benn imam muslim dina ko indi xadis numéro quatre-vingt-trois imam al-Bukhari rahimahullah fii la ko mujjee indi imam euh, muslim euh, dina indi xadis numéro euh, quatre-vingt-trois imam at-Tirmidhi dina ko xadis numéro mille six cent cinquante-huit imam an-Nasa'i dina ko xadis numéro deux mille six cent vingt-quatre trois mille cent trente quatre mille neuf cent quatre-vingt-cinq imam Ahmad ibn Hanbal moom indi na ko lu bari ñu gis ne kon xadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam Abu Dawud ak imam Ibn Maaja rahimallahu rahimallahu al-jamii' alhamdulillah mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwalil kitaab li haddathanaa Abdurrahmaan ibn al-Mubaarak muy Abdurrahmaan ibn al-Mubaarak ibn Abdullah al-Aysi at-Tafawi rahimahullahu ta'aala dañ ko Abu Bakr muy dàqantalam wala boog Abu Muhammad al-Aysi euh, rahimahullahu taala moom ci fukkeelu génération bi la bokk bokk ci waa Basra ñu ngi génn am na deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bokk ci afraadul Buxaari yi maanaam imaam al-Buxaari rahimahullahu taala moom rek moom moo solo <coughs> xadiisam ci waa ashaabu kutubu sitta mu ne qaala haddathanaa Xaalid te moom mooy ibnu Abdul Xaalid ibnu Abdullah ibnu Abdurrahmaan Euh, Abul Haytham muy euh, Abul Haytham dañu Abu Muhammad al-Wasiti euh, at-Tahan rahimahullahu moom mi nekkoon moom Wasiti la waa Wasit la foofu lan dëkkoon foofu tamit la génnee àdduna mi ngi gane àdduna cent dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu wa sallam génn àdduna cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi wa alihi wa sallam qaala akhbaranaa Habib ibn Abi Amra mooy al-Qassab rahimahullahu taala Abu Abdullah euh, mooy daa kantalam al euh, rahimahullahu taala al-Kufi euh, moom waa Kufa la comme fa la dëkkoon naka noonu fa la génnee àdduna rahimahullahu taala cent quarante-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ngi ci kutubu sitta mu ne an Aisha bintu Talha mooy ibn Aisha bintu Talha ibn Abdullah ibn Usman ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd maanaam di di doomu di waa banu Taym ibn Murrah maanaam moom maanaam mooy ñoom mbokki ñan ñoom Seydina Abu Bakr radiyallahu anhum euh, mu kon Ummu Imran mooy dàqantalam bokk ci ñetteelu génération bi ba nekk ci bi ci Sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha euh, moom mi ngi génn àdduna cent dixième année ginnaaw gàddaay maanaam euh, li wërwërloo ci cent dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu nekk koo xamante ne ku euh, màgg la euh, euh, ki nga ah, moom yaayam yaayam seeru soxna Aysa la maanaam moom sëtu Seydina Abu Bakar la radiyallahu anha ci wàllu yaayam maanaam seen mbokk la tamit ci wàllu baayam maanaam moom yaayam mooy Ummu Kalsum Ummu Kalsum di doomu Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala maanaam di kon mbokk ci sox ci euh, soxna Aisha radiyallahu ta'ala euh, mu nekkoon tamit koo xamante ne ku taaru la maanaam ci noonu lañ ko euh, xame boo ki ko dencoon Musab moom mi ko dencoon maanaam million la ko joxoon maanaam junni julte loolu jamono jooju lu bare bari la mm-hmm. dégg nga rahmatullah alayha wa radiya anha moom nag euh, kon moom mu naan Aysa mu mu'minina radiyallahu ta'ala anha gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu anna qaalat nee na ya rasulullah yoo ndawal yàlla ni nawal jihaad ñun de gis nañ jihaad maanaam mooy di xeex di xirkëri ci yoonu yàlla di xeex ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy xeex l'islam ak di jéem a xeex ngir jël kàddu l'islam yëkkati ko ci kaw maanaam yëkkati ko ci kaw maanaam ci anam gi nga xamante ne moom mooy mboolem xeeti anam yi gis nañ ko ñu gis ne afdalu amali moom mu gën ci mboolem jëf yi afala mujahid xanaa kon boo duñu dem di jihaad maanaam waaye nag fii nag biñ ci jublu bi nga xamante ne jigéen ñi duñ koy di def moom mooy xeex bi nga xamante ne moom dañuy jël ay ay jaasi ak maanaam ay ay ay gànnaay yooyu moom jigéen ñi duñ ko def maanaam jamono yenente bi nag sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko gisoon ci hadith sayyidat ummu atiya radiyallahu ta'ala anha bi nga xam ne nee na ànd maanaam duñ ànd nag yenente bi sallallahu alayhi wa sallam juróom benni xare wala boog juróom ñetti xare te yooyu yëpp li mu ànd ak moom maanaam dañ doon gis ne ñoom li ñu doon def moom mooy dañ daan ay fajaate wala bokk yu mel noonu maanaam mooy jigéen ñi bu ñu demee ci toolu xare itam ñoom mën nañoo fajaate wala bokk ñu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, joxe euh, ay ñam maanaam di togg ñam yeeg wala xeet yu mel noonu waaye am maanaam boole leen ci ñi nga xamante ne dañuy boo bokk ci xeex bi ci jëmmi boppam loolu moom du yëpp ñi nga xamante ne ñoom dañu leen a jox gëdd gi ñu war a am maanaam naka noonu tamit ñi nga xamante ne. Euh, moom mooy euh, li ñu li ñuy li ñu li li ñoom bu ñu bu ñu demee maanaam dañ daan toppatoo rek maam ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi nekk ci toolu xare yi loolu moom mooy te te it beneen mbir bi ci am tamit moom mooy du daggan tamit ci jullit ñi ñuy xeex ba ba ba ba maanaam ba boole leen ci cong bi maanaam ñoom bu fekkente ne jigéen ñi dañoo jigéen yi dañoo ànd ak seeni seeni maanaam seeni góor maanaam ñëw ngir Euh, di leen encourager di leen maanaam bañ ñu daw ak xeet yu mel noonu euh, ndax léeg-léeg am na ñoo xamante ne maanaam bu fi jigéen ñi nekkee dina am yu ñuy jombale seen bopp maanaam ay daw ak yu xeet yu mel noonu dinañ jéem a ak njàmbaar loolu euh, bu fekkente ne ñoom ci foofu rek lañ yam ci loolu lañ yam bu boobaa du dagan ci góor ñi maanaam ñu dal seen kaw waaye bu ñu bokkee ci ñu yor jaas yi wala boog pistolet yi wala boog bomb yi di dóoraate ñoom it boobaa doot ñu leen ménager te maanaam doot ñu leen bàyyi ngir ne dañuy daal di nekk danger yoo xamante ne maanaam seen maanaam lu lii lii moom lu yanu maanaa la te lu lu lu biir la daal maanaam du loo xam ne jarul jarul ñuy taxaw ci lii yaatal mbir moomu moo tax ñu ne buñ ko waxee nag nekk kon waa ndax ñu bokk ci xeex yi xaala mu ne laa déedéet laakin na maanaam lii mooy riwaaya laakin na benn riwaaya la ci ni ñu soloyee xadis bi am na yeneen riwaaya bu ne lëkkun na ñeel ne leen maanaam bu ne laakin na waaye afdalal jihaad bi gën di bi gën mooy xajjul mabruur moom mooy euh, at gu ñu nangu loolu bu boobaa dañuy daal di gis ne day daal di ci ne at gu ñu nangu dafa bokk ci gën gi jihaad moo ngir ne aj comme niñ ko gisee daa ànd ak jihaad lu tax ngir ne da ngay xeex ak sa bakkan dangay ngay euh, maanaam yu bari bari da koy da koy daal def naka noonu itam fii jullit yi ñu ngi dem di màmm di di bari lu ñuy dem di aji ji maanaam ci mbooloo bu boobaa loolu dañuy wan yéefiir yi ne leen ñun kat bari nañ ci am nañu doole naka noonu tamit danañ tax ba yéefiir yi ñu dugg ci ci biir xaram bi maanaam di jéem a euh, nekk ci dëkk bi ak yu mel noonu maanaam comme li nga xam ne noonu lañ ko teree waaye nag bu fekkente ne Euh, beneen bi ci def nag moom mooy euh, le fait que ñoom euh, mu ne leen bu fekkente ne daf ne la la la lakkun maanaam ñeen la leen ab afdalal jihaad di gën ji jihaad bu boobaa dootu amati lënt lënt ci xadiis bi maanaam ngir ne jihaad bi gën ci yéen yéen jigéen ñi am ngeen ko mooy lan mooy xajjun mabruur mooy at bu baax maanaam ngeen at ba pare que aj bi ni ngeen ko doxalee baax na waaye nag aj boo xamante ne dégg nga ci ay ndawtal bu ko jëlee wala boog aj boo xamante ne ah da ngeen di eh, dem ah, ngir boo ñibbisee ñu lay wax ajaratu wala yu mel noonu wala boog aj boo xamante ne da ngeen koy dem. di caaxaan di wax waxu caaxaan nekk ci foofu ci ci ak foofu wala boog dem fa di lorante ak yu mel noonu comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gise ak dem fa di xuloo ak a xeex ak yu mel noonu loolu moom ak a tiis ak a tiisante ak yooyu yëpp maanaam dafa nekk loo xamante ne euh, euh, euh, loolu jara moytandiku la na ne comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisi ah ci ci ñi aji ji ni yi ñuy faral di nettali yi léeg-léeg yi ñu fay gis ah, rawatina ci suñu mbokk wolof yi ah, maanaam lu ci ëpp ci yenn mbir yi ci jigéen ñi lay faral di xewee foofa ah yoo xamante ne dëgg-dëgg képp moo tax ku ci jigéen ñi ñoom ku ci bëgg maanaam acak ak dëgg-dëgg baax sax maanaam da ngay daal di xaw a peru tuuti bañ a di toog ak ñoom ak yu mel noonu te loolu noonu tamit lu jara mooy tandi ko la ngir ne loolu mooy seen jihaad maanaam li tax nag mu nekk jixaat mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xam ne daf leen jafe maanaam mooy nekk ci bërëb boo xamante ne ay téesante du fa am ay kuloo yu bari du fa am wax yu ñaaw du fa am du ñu nekk de euh, maanaam lépp lu ñuy def rek maanaam day daal di jaar ci yoon lool dafa jafe loolu ngëneel la ci ñoom maanaam képp ku mel noo ci ñoom maanaam wala boog muy doxalee noon nag da ngay gis ne ngëneel la bu boo xamante ne bu xew la lii nag maanaam waaxee la daal maanaam ak xew-xew la loo xam ne luy rot la euh, loo xamante ne ñii faral di dem dañ koy faral di gis maanaam tegtalewul amul lenn lu mu jegewantoo ak maanaam euh, benn compteur yu mel ne maanaam bu discrimination daal maanaam lu leer la loo xamante ne ñay faral di dem di aji ji ñoom dañuy faral di gis yu mel noonu ak ñu leen di tere naan leen bu leen toog yi fii bu leen fii ñoom ñu ne force foofu la ñuy toggee ah, ak yu mel noonu yooyu dañ koy gis ak yeneen ak yeneen loolu yëpp nag bu buñ ko moytandikoo ah buñ ko moytandikoo ah danañ daal di gis ne maanaam seenu euh, ji loolu mooy seen jihaad ñoom ah Euh, loolu kon euh, lu lu lu màgg la loo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam da leen ko bégale mu nekk ngëneel bu màgg ci ñoom xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat xadis numéro 1861 ak 2784 ak 2875 ak 2876 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 2628 mingi euh, imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 2901 imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala indi na ko juróom ñeenti yoon xadis bi euh, imam al-Bukhari daf ko wéetoo wëllit imam Muslim kon euh, mu bokk ci euh, cinquante quatre xadis yi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari wéetoo wëllit imam Muslim ci xadis soxna Aysa radiyallahu ta'ala anha naka noonu xadis bi kon imam al-Bukhari ak imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoo ko solo ci waa xaabu kutubu sitta amma ñi ci des moom mooy imam Muslim imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi ñoom solo wuñu ko rahimallahu al-jami' ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaabi ilayhi haddathana Adam moom mooy E, ibnu abi iyas rahimahullahu ta'ala e, e, ibnu abdurrahman dañuy wax tamit ne baayam Naafiya la tudd mu nekk imam waa Sham rahimahullahu nekk tamit nga xamante ne ginnaaw ga maanaam Baghdad la dëkkoon ginnaaw ga mu dëkk Asqalaan rahimahullahu ta'ala ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta bam def mais ci sax imam Muslim moo solowul a xadiisam ak imam al Nasaa'i ah, wala imam Abu Dawud imam Muslim ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solowul ay xadiisam rahimahullahu taala maanaam ah, mooy Adam ibn Abi Iyas moom mi ngi génn àdduna cent trente-deuxième année génn àdduna deux cent vingt ak deux cent vingt et unième année eh, ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk royukaay bu mag nekkoon koo xamante ne tamit eh, jaamukatu yàlla bu mag la rahimahullahu taala moom mu ne qaala haddathana Shu'ba mu ibnu al maanaam Adam ibnu Abi Iyas moom ci juróom-ñeenteelu génération bi la bokk mu ne qaala haddathana Shu'ba muy imam bu mag boobu rahimahullahu ta'ala muy Shu'ba ibnu al ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi rahimahullahu taala di Wasiti thumma Basri rahimahullahu taala di imam bu mag comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xam ne bokk ci juróom-ñaareelu génération bi nekk nga xamante ne euh, moom mu ci ñi gën a ràññeeku ci jamonoom ci la bokk moom tamit bokkoon ci ñi nga xamante ne Euh, ñoom ñooy ñoom ñoo du nangu tadlis maanaam te tey képp koo xamante ne mu dallis nga maanaam mooy da ngay nëpp nëppal ay xadiis ak yu mel noonu di soloo ci koo xamante ne sa sëriñ la waaye li ngay nettali bii paa nettali woo ko jële woo ko ci moom moom dalay topp ba musal la ci maanaam moom moo tax lépp lu mu soloo maanaam xadiis boo leen gis càllale gi ngeen gis ne sooba mi ngi ci rek li ci def wér na maanaam loolu moom yow booy wër ak xadiis di gis xadis euh, bi kat imam Shu'ba mi ngi ci càllala bi yow bul wërati li ci suuf ndax wér na ndax loolu Shu'ba lijjanti na ko rahimahullahu ta'ala maam moom lijjanti na ko ba for ba pare euh, li nga war a toppatoo yow mooy ndax ci ci ñi ci kaw maanaam ñi jëlee ci moom ak ñooñu ndax ñooñu wér nañ waaw wala déet maanaam nga gis ne dafa nekkoon koo xam ne dafa dëgëroon lool ci bunt boobu maanaam nekkoon koo xamante ne ku ci taraloon la ba nga xamante ne daf doon wax naan sax ma njaaloo moo ma gënal may tàggat maanaam Euh, mooy di nëpp nëppal ci buntu xadiis boobu naka noonu tamit mooy noonu wax naan musuma bind lu ñuul ci lu weex nit musuma laaj dara ba pare ma ne ko te waatal li nga wax maanaam musul wax dara wax maanaam saa yu mu déggee xadiis ni ma ko déggee noonu noonu laa koy mokkale du ma laajaat ne euh, waxaatal li nga waxoon léegi déedéet ni mu ko déggee noonu la koy mokkale maanaam te loolu day tegtale xol bu sell gi nga xamante ne euh, moom la amoon rahimahullahu taala li muy génn àdduna quatre-vingt-deux jàpp quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathanaa Sayyaar Abul Hakam muy euh, euh, al-Anazi al-Wasiti rahimahullahu ta'ala euh, wax nañ ne tamit ginnaaw ga waa Basara la waaye nag waa Kufa tamit moom la mi ngi génne àdduna ca Waasit ci dëkk ba mu jóge ci cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk juróom benneelu génération bi na wa qaala sami'tu Aba Hazim te moom mooy Salman al-Ashja'i di waa Kufa rahimahullahu taala bokk ci ñetteelu génération bi génn àdduna cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi nekkoon waa Kuufa muy Abu Haazim al-Ashja'i rahimahullahu taala bokk ci siqaat taabi'iin yi rahmatullahi alayhim nga xamante ne euh, moom euh, nekk na ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu tolloog juróomi at maanaam moom la euh, jotaayoo ak moom nekkoon taalibam rahimahullahu ta'ala moom mu ne annahu qaala sami'tu dégg naa Aba Hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala moom mu ne sami'tu dégg naa annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax naan man képp koo xamante ne xajja da nga aj aj néeg néegu yàlla bi lillahi ngir buur yàlla kese falam yarfus te nekkuloo di def defu caaxaan maanaam li rafet boobu nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wax ne alxajju ashhurun ma'lumaat fa alxajju ashhurun ma'lumaat fa man farada fiihinna alxajja fala rafasa wala fusuuqa wala jidaala fil xajj mu ne aj day ay weer la yoo xamante ne yu ñu xam la comme niñ ko xamee muy maanaam muy ñaari weer ak fukki fan yi muy ñetti weer yi zul xijja yi ma maanaam moom fukki fan zul xijja muy sawar ak zul qaada ak euh, ak zul xijja mu ne ñetti weer yi ñu xam la ashuru maalumaat fa man farada képp koo xamante ne farataal na fii him na ci ñoom maanaam ci ñetti weer yi maanaam mooy ne jël na mbir mi daal mi léegi dama koy def ngir ne soo ko tàmbalee doo doo ko mën a baax maanaam ak mooy loo xamante ne moom umra soo ko xësee ba tàmbali c'est fini maanaam amatoo mënatoo delluwaat ginnaaw euh, kon nag falaa rafasa moo nooy bu mu nekk de waxtaan moo tax ak rafa mooy wax wax ju neex maanaam di euh, tapas xale yu jigéen yi wala boog ngay nekk di eh, di wax wax yoo xam ne waxu caaxaan la ak di di jonjoo ak soxna yi ak yu mel loolu yooyu yëpp maanaam dootoo ko mën a defati ci jamono jooju kon bu boobaa eh, rafas day daal di dugg day am wàllu goo xamante ne day dagal waaye day wàllu goo xamante ne day xaraam loo wax maanaam li mu bëgg a wax mooy loo xam ne ci cosaan maanaam ci lu dul jamonoy at maanaam day dagal mu nekk tamit loo xam ne day ca day day xaraam mooy ni comme masalan di dugg ci ay caaxaan di xool maanaam eh, maanaam di toppatoo dégg nga jigéen ñi ñëw jaar ci ak bi ak yu mel noonu di maanaam eh, di yaakaar ne période la boo xamante ne war nga cee mën a eh, maanaam eh, dox sa ay sa ndaw wala yu mel noonu ah, comme ni ko ñenn ñi yaakaare wala maanaam dem ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne léeg-léeg sax dañ ciy dégg ay mbir yoo xamante ne yu yéeme yéeme la comme li ñu nettali xaw ma nag ba xam dëgg la wala déet waaye ku ku ku ku ku ñu. wóolu daal ci ay kàddoom moom moom wax nañu ne euh, moom xam naa ku ko wax ne maanaam koo xamante ne moom euh, ku ku ku mu xam koo xamante ne moom def na lu mel noona maanaam nga xamante ne euh, dafay commander sax maanaam ci ngir ñoom maam am ku mu paaxal ah ci xale yu jigéen ñi ku mu paaxal ngir ñi dem a ñi Makka période aj bi ngir mën a dox seenuk maanaam waa ngir mën a nekk ci yañuy ne yàlla nañu yàlla sàmm maanaam ay mbir la yoo xamante ne xattaa maanaam bu fekkul loo dégg ñu ne lii am na maanaam sama xel du mës a dem ci ne lii war naa mën na ne maanaam ngir rek maanaam mi nga xamante ne noonu la doyee waar waaye nag euh, léeg-léeg it léeg-léeg doomu aadama yi léeg-léeg day sañ lu bëree bari loo xamante ne euh, waaw lu bëree bari Euh, doomu aadama dana koy sañ léeg-léeg yal nañu yàlla sàmm léeg-léeg comme nag li nga xamante ne tamit euh, noonu la euh, maam di wax waxu caaxaan ak di dox doxu caaxaan ak it masalan di waxtaanee ay match bi film bi nangam bi yooyu noonu ci biir aj loolu moom maanaam moom yooyu moom amul ci aj maanaam bu ko kenn def moo tax alxuraan jëfandikoo bu waxul laatar fasu fa laatar fasu maanaam daf ni fa laarafata maanaam loolu amu ci hmm. maanaam mi ngi mel ni tey bu fekkoonte ne dafa ndax loolu moo gën a garaaw mooy dàq goo xamante ne da ngay teg euh, laam bi nga xam ne mooy lamalif bi nga xam ne moom day dàq mooy ak naafiya bi nga xamante ne da nga koy booleeg masdar bi comme lu a nekk tey bu ma ne woon tey euh, saway euh, fii de bu fi tux maanaam loolu bu ma woon xee fii tux maanaam moo gën a garaaw te bu ma ne woon bu fi kenn tux maanaam loolu moom mooy kon wala rafata wala fusuqa moo ne mu ne ah naka noonu ak kàccoore amul maanaam kàccoore nag mooy loo xamante ne xeetu mooy yàlla la ak it diinu topp li nga xamante ne moom mooy diine ji li mu digle ba pare am yu mu insisté ni yii bu ko fi kenn def ngir ne baatu raxas euh, dafa duggalaale ay mbir yoo xam ne dana dagan ci cosaan mooy masalan bi ànd ak soxna wala boog ngay jonjoo ak moom wala boog yu mel noonu yooyu daan na dagan waaye fii dañ koy tere jamonoy ak maanaam yooyu yooyu moom amoo droit bi même yaa ko na boo leen àndee xool loo man di ànd it am na yu bare bare yoo xamante ne daan na dagan seen diggante dootu mën a daganate maanaam am naa nag baaxu euh, fusook mooy ak kàccoore kooku moom muy génn topp mooy mooy mooy yàlla boo xamante ne da ngaa bëtt yoon wi maanaam jaarul sax faf te loolu moo mën a nekk mooy yàlla mooy yàlla mooy ne yoon wi dafa nekk nii ñu nekk ko ne la yoon wi nii la comme tey fusuuk moom mooy tey ci di dawal oto bi ci autoroute ba mu yàgg mu daal di jaar foo xamante ne amul sortie maanaam génn ci ci ci gi nga kooku loolu moom mooy fusuq maanaam kon euh, euh, euh, loolu moom mooy kon loolu tamit mooy mooy mooy mooy yàlla mooy yàlla noonu la mel loolu amul ci ak kon ak képp koo xamante ne kon loolu tamit moom mooy définition lu ñu tuddee hajjun mabrur mooy nga def lépp ba loolu yëpp bu ci am voilà fu suqa mooy ci xadis bi nag walam yaf suq la wax maanaam mooy te defut loola mooy nekkul ci loo xamante ne ak xeetu mooy yàlla la te bu dee aaya bi daf caa yokk walaa ji daala amul ay dàggasante bu njëkk bi nag moom mooy dàggasante bi li muy tekki ñaari maanaam bu njëkk bi moom mooy waroo di nga dara mbiru at yi maanaam naan waaw lii lu tax lii lan moo tax lu war a lii taxawaay bi yàgg na wala yooyu nekk fay kaas ak a jàmbat ci mbiru at yi naa dafa metti dafa tarat daf kii naaj bi tàng na seet tët maanaam ak yu mel noonu yooyu waroo ci nekk ñaareel bi ci def nag mooy wala jidaala moom mooy waroo di nekk di xuloo ko xeex di dàggasante di waxtaan di wax wax yu sew ah biir maanaam ak a tontonte léeg-léeg nga nga nga nga roof kenn benn maanaam ci yu mel noonu ah, yooyu warta am ci biir ak maanaam euh, loolu da maanaam ci en temps normal xuloo yu dul jeex wax yu sew waxu caax ak yooyu war ta am léegi nag ci biir aj dafa gën a garaawate maanaam day tax ba aj bi dootul nekk hajjun mabruur loolu nag lay wax ne moo tax mu wax ne hajjun mabruur maanaam comme hajjun mabruur la doon wax mu firi ko fii maanaam imam al-Bukhari looloo tax mu indi ko te baat bi ci xadis bi yëpp amul baatu xajjul mabruur waaye daf ci doon leeral lan mooy xajjul mabruur mooy ak goo xamante ne yii yëpp amu ci mu ne nag kooku rajaa dana dellu ka yow ma kéem bés ba nga xam ne wala dat noonu la ko euh, jureewoon ummuhu euh, ndeyam maanaam mi nga xamante ne bis bi nga xam ne moom la juddoo bis boobu nga xam ne dafa ñëw indaalewul benn bàkkaar noonu la fete noonu la aj gu baax maanaam aj gu nangu noonu lay def nit beneen bi ci def tamit am na beneen xadiis bu wax ne képp koo xam ne aj nga aj gu baax bu boobaa yàlla dana la musal ci safara maanaam définitivement maanaam mooy yow ci de manière définitive yow safara boo ko doo ci ci ci ci ñi mën a dem beneen bi ci tamit moom mooy bu euh, hajjun ah, mabrurun laysa lahu jazaa illal janna maanaam aj bu ñu nangu benn pay rek la am mooy ajjana maanaam kon moom mooy am lu mën a xewat yi maanaam yaa maanaam yow da ngay am da ngay dem ajjana te yooyu moo tax dafa bokk ci jëf yi nga xamante ne ku ko def borom bi subhaanahu wa taala dana la jéggal bàkkaar yi nga xamante ne defoon nga ko waaye bàkkaar yi ngay def yi tamit yàlla dana koy jéggal maanaam aj bu ñu ci bokk waaye nag ah ah laaj na nag dëgg dëgg nit ki jublu ci boroomam subhaanahu wa taala te toroxlu ci kanamu boroomam subhaanahu wa taala te bàyyi lépp loo xamante ne yëfi àdduna la ak yëpp loo xamante ne yëfi caaxaan la yoo xamante ne dañuy nekk ci moom wala dañ koy préoccupé ba tax du mën a nekk ci dëgg-dëgg la xam ne moom la war a nekk hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina huit cent dix-neuf ak mille huit cent vingt waaw kay yow ma maanaam mooy keew waaw baax na gën waaw maanaam comme da maanaam bu ne woon euh, euh, euh, rajaa maanaam maa xaalisan noonu maanaam xaalisan ani dunubi voilà kama xalasa ani dunubi yawma waladat ummuhu maanaam kama xalasa ani dunubi yawma waladat ummuhu loolu moom moo tax maanaam ka maanaam taqdir moom moo tax naqale gi moom moo tax mu indi ko ka yawma maanaam noonu la euh, wallahu a'lam ma dégg nga euh, kon hadith euh, bi imam Bukhari rahimahullahu ta'ala bu indiwaat hadith bi nga maanaam ci hadith numéro mille huit cent dix-neuf ak mille huit cent vingt hadith imam Muslim hadith numéro mille trois cent cinquante imam At-Tirmidhi nag hadith numéro huit cent onze imam An-Nasa'i nag deux mille six cent vingt-sept imam Ibn Majah Euh, indi na ko xadis numéro 7136 7381 9311 ak 10274 euh, kon ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom def imam Abu Dawud as-Sijistani rahimallahu al-jami' mu ne baabu fard mawaaqiit al-hajj wal umra léegi nag li nga xamante ne nag moom mooy ginnaaw ba mu waxee ci ngëneelu aj ak li nga xamante ne maanaam sart yi gisoon nañ ni maanaam wax na ci ginnaaw bi tamit wax na ci li nga xamante ne moom moo aju ci ngëneelu ak ci bunt bii ñu weesu léegi nag muy dugg ci beneen wàll moom mooy ci lépp loo xamante ne dafa aju ci wàllu ihram maanaam moom mooy armal lépp loo xamante ne daf cee aju mu daal di koy indi di leeral nag ci benn yi mbir yi nga xamante ne moom laa budda mu nekk loo xamante ne lu leer la moom la ñuy tuddee al mawaqit maanaam mawaqit nag dafa am ñaari xeetu mawaqit maanaam dafa xam mooy maanaam mbooloo la ci miqaat maanaam euh, te moom mooy waxtu yi comme ni nga xamante ne noonu lañ gise woon ci mawaqitu salaa gisoon nañ sax kitaabu mawaqitu salaa boo xamante ne day tegtale maanaam bu jógee ci waqata ah voilà waqata maanaam mooy teg na waxtu maanaam mooy dëkkale na loolu la baat bi di tekki loolu nag bu fekkente ne ci jamono la dañ koy wax waxtu maanaam muy miiqaat mi muy miiqaat zamani dañ koy wax tamit mu nekk waxtu loo xam ne dañ koo dëxale maanaam teg ko tegal ko ay mu wutal ko ay délimitation ñu tuddee ko miqaatul makaan yi maanaam moom mooy place yi nga xamante ne moom la ñu teg ne lii mbir mi mi nii la mën a nekke loolu nag moom moo tax mu daal di indi bunt yi nga xamante ne moom lay leeral buntu yii di ñëw mi ngi ci tàmbalee laataa muy wax ci armal bi maanaam dafay njëkk wax fan la ñu war a mën a armalee maanaam bala ngay armal fan nga war a mën a taxaw foo xamante ne munoo weesu foofa laataa ngay armal moo tax mu tuddee ko baabu fardu mawaqitul hajj wal maanaam loolu moom mooy euh, ndax fard baatu fard day tekki nattale waaye day tekki waral maanaam ñaar yëpp lay tekki loolu kon bu boobaa mooy nattale fan la war a teg mbir mi maanaam kon buñ naan in farad naa maanaam mooy bu ñu nattalee nangam mooy suñu supposé dara mooy baat in farad naa ah, nangam ah. wala boog walaw farad naa sihhatahu comme maanaam bu ñu waxee benn xadis ne xadis bi laysa bi sahih wérul waaye walaw farad naa sihhatahu mooy bu ñu nattalee woon ne na maanaam kon baat bi moom mooy nattale nañ léegi nag euh, kii moom mooy euh, farda day tekki tamit farata mooy dafay mooy lu waral mooy ne kon dafa am loo xamante ne moom lañu ñu waral nekkat mbir mi fii la te ak munoo koo def nu mu la neexe maanaam munoo jékki-jékki rek euh, ñëw doxatu ba Makka def sa tourisme ba pare daal boo léegi nag maa ngi nii damay ak loolu du demee noonu du demee tamit maanaam nga jógee amul benn yéene amul nenn nooy doxal loolu du mën ne moo tax saa yoo jubloo ci at maanaam ak umra bu fekkente ne danga nga am na place yoo xamante ne yu leer la yoo xamante ne mënoo koo bañ a mënoo koo weesu laa budda maanaam nga taxaw fa ah, nga aj ngay doog mën a dugg waaye nag loolu moom moo tax ñu gis ne am na loo xamante ne mat naa leeral laataa ñu yegg ci loolu moom mooy ne lan moom mooy eh, naka la ñuy aje parce que loolu feeg bu fekkente ne leer na benn yoon ñu daal di gis ne kat ni aj bi nii lay demee maanaam bu boobaa. Euh, dañuy daal di mën a xam ne ko aj bi wala boog ñu xaaj ko maanaam xool ne bu ñuy commencé aj maanaam bu ñu jógee mais dañuy dem aji ji loolu dafa am d'abord loo xamante ne wala dañ koy tàmbali xam jotaay bii di ñëw insha allahu taala bala ñoo tàmbali ñu yeggaleel wax jooju noonu ngir ngir ne waxtu wi duñu ko duñu ko may mooy dafa am kon ay masala yoo xamante ne mënta ñàkk bu njëkk bi moom mooy ñaata xeetu ak ñoo am ñaareel bi ci def moom mooy euh, yéene bi naka lay demee bu boobaa li nga xamante ne moom mooy ñaata xeetu ak ñoom ñoo am bu boobaa dañ naan la ñett kese la amul bu leen ñeenteel bu njëkk bi moom mooy ifraat ñaareel bi moom mooy xiraan bi ci des moom mooy tamattu ñett yi ñoom ñoo am ifraat moom mooy dañuy wéetal ak gi moom mooy dama naan man kat damaa bëgg a dem te ak kese laa fas yéenee def amul leneen lu ma ciy teg bu ma demee daal man damay aji kese kooku nag bu demee masalan tey hadiyu bi nga xamante ne moom la war a yóbbaale maanaam moom lay def maanaam mooy re moom moomu ñuy rendi wala gëléem yi ñuy rendi yooyu moom du nekk lu war ci moom day nekk rek lu ñu sopp ci moom maanaam bisu Tabaski loolu boobaa day nekk rek lu ñu sopp ci moom du nekk lu war ci moom maa yeneen ñaari ci def nag boo ci def faw nga daal di yóbbaale hadith bi maanaam hadith bi faw nga def ko moom mooy ah, xiraan ak li nga xam ne moom la ñu tuddee tamattu xiraan nag moom mooy ma dem aji ji waaye damay boole aj ak umra ma defandoo leen boobaa lépp loo xamante ne dañuy def ci aj maanaam ak umra bi moom da nga leen di boole maanaam da ngay yéene li ngay def ci aj moom nga yéene waale def ci umra waaye nag faw nga rendi maanaam mooy hadiyu bi faw nga rendi ko comme ni mën a dabaatal li nga xamante ne moom mooy le fait ñaar yëpp nga boole leen maanaam loolu kon bu boobaa foofu la lay daal di ware loolu nag euh, bu may def kon xiraan loolu moom mooy ndax xiraan moom mooy lëkkale mooy damaa lëkkale dara moo tax ah, ah euh, moo tax euh, xarna moom mooy jamono ah ñu ñi nga xamante ne ni mooy jamono mooy ni bokk benn jamono buñ ne loolu moo tax naan xarna ay maas mooy ay maas naan voilà ñii ay corona u lañ maanaam ay ay ay àndandoo lañ wala boog ay waa ay maas lañ maanaam kon da ngir ne lëkkale gi nga xam ne moom nga lëkkale ak gi ak umra gi loolu moom moo waral ñu def xiraan bu boobaa nag euh, a ah, masalan tey nit ki bu demee ba aji bay bay bay bay ba bay tawaaf kaaba bi masalan bu demee di tawaaf benn tawaaf maanaam benn yoon la koy def maanaam mooy juróom-ñaari tawaaf yi juróom-ñaari wër gi muy wër kaaba gi moom lay def ak euh, daw safa ak marwa juróom ñaari loolu yëpp moom benn yoon la koy def ngir te lool mooy mazhabu jumhurul ulama maanaam ngir aj ak umra boobaa tawaaful qudum la maanaam moom mooy tawaaf bi nga xam ne moom ngay def booy yegsi booy doog yegsi ci Makka ci Kaaba gi loolu bu boobaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki ak shafi'i ak xanaabila yi rahmatullahi alayhi ñoom noonu lañ ko jàppee amma fuqaha u xanafi yi rahmatullahi alayhi ñoom dañoo jàpp ne bu boobaa su may def tawaaf boobu noonu faaw ma daal di ñaari tawaaf lay def bu may njëkk def bi boobu pour umra bi la léegi du mu damay defaat beneen pour aj maanaam bu ma demee tamit di def safa ak marwa danaa ko daw juróom-ñaari yoon bu njëkk bi pour umra la beneen bi ci des lay def pour aj maanaam kon ñoom xiraan lëkkale gi maanaam du tere ma defandoo ma def ma def benn bu ci nekk loolu kon moom mooy mazhabu hanafiyyi rahmatullah alayhim ci buntu boobu léegi euh, li nga xamante ne kon moom mooy xiraan euh, kon moom mooy loolu amma li nga xamante ne mooy ñetteel bi moom mooy tamattu comme mooy ah euh, fa kon comme ni alquran fa man tamatta'a bil umrati ila al hajj faqad fa fa mastaysara min al hadi maanaam képp koo xamante ne da ngaa def tamatto tamatoo mooy nga bànneexu loolu moom mooy lan moom mooy damay yéene umra bu may dem di dem ci Makka umra rek laay yéene bu may armal léegi su ma demee ba umra ba noppi euh, maanaam def sama tawaa du dem def tawaaf yi def aji dem euh, daw daw Safa ak Marwa bi loolu su ma ci paree damay daal di mën a watu simmeeku dox maanaam dox samay soxla ba bisu Arafat wala bu ñëwee suba la Arafat ma doog a delluwaat nekkaat ci sama aj maanaam bu boobaa alors que kii def xiraan wala ki def ifraat moom mënul de moom xësee ba dugg jeex na ni mu téye ni mu ni mu ni mu armaalee noonu du du mën a dindi armaal bi amul lenn yëpp luy yàq biri da doon ko daga nag ak lépp luñ koy tere ne ko boo armaalee dañ la koy tere muy fukki mbir yi nga xam ne daan ci ñëw insha allahu taala yooyu yëpp dañ ko koy tere maanaam du ko sañ a laal du ko sañ a def alors kii def tamatoo moom dana ko ñeme waaye nag loolu ci charte ci bi muy tàmbalee ak mu nekk maanaam bi muy umra umra bi nekkoon ci ashhuru ma'lumaat yi ci fukki maanaam ci ñett ci ñetti weer yooyu maanaam mooy sawaal wala dul qiyaada maanaam wala dul xijja alors que ki nga xamante ne moom dafa ñëw ne day def ifraat wala day def qiraat euh, bisu korite mu ñëw dugg kooku noonu lay armaale du yiñ koy tere yëpp ci ak dañ ko koy tere ba keroog ba keroog ñuy tabaski ba noppi maanaam kon kooku noonu lay mel alors que kii def tamattu looloo tax ñu yoonal tamattu bi maanaam mooy ne nit ki war naa mën a bànneexu mooy ak ak tamattu mooy di bànneexu maanaam di bànneexu ci loolu voilà bu lool maanaam baatu mut'a foofu la jóge loolu moom moo tax même euh, liñ naan ziwaajul mut'a loolu la mooy ne euh, dafa am benn jamono bu ñu lay may rek nga mën a takk ndaw si. maanaam eh, nekk ci eh, jamonoy bànneex eh, après buñ paree mu jeex mu lu temporaire la rek voilà alors que yeneen sëy yi nga xamante ne mooy bu normal bi xam nga bële boobu baaxul moo tax ginnaaw yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dakaa xaraamal waaye Euh, maanaam mooy sëy bu normal bi loolu amu ci maanaam moom mënoo nekk rek mais saa yu la neexee ngeen ci après suñ paree ngeen arrêté ngeen ñëwaat après ngeen bu la neexee ngeen defaat ngeen takkaat parce que contrat kese la ak yu mel noonu mbir demee noonu maanaam du saa yu la neexee rek nga fëgg bunt bi te ah, daa di daa di koy claquer dem sa yoon du demee noonu du marché daal boo xam ne da ngay neex nga dugg génn duggaat duggaat génnaat duggaat génnaat comme ni mu lay neexee. maanaam da nga mbir la boo xam ne da lay lié voilà alors que nag euh, bu doon mu temps bi moom moom amul lu lay lié maanaam da nga ciy nekk rek temps bii laa bëggoon ñu sëy alors ca bismillah ñu daal di koy teg ngeen sëy temps boobu moo xam su benn bés la wala suba ngoon la wala ñetti fan la wala weer la wala voilà comme nu leen neexee après bon voilà léegi waxtu wi jeex na bon na ku nekk dem quoi wasalaam maanaam loolu moom moo tax yéen ci salaatam ginnaaw bi ko maanaam mu xaraamal ko Euh, li nga xamante ne daal moom lañ ci jublu moom mooy muta maanaam tamattu maanaam mu ngi jóge foofu ci bànneexu googu noonu nga xam ne mooy dañ lay permettre nga mën a firéeku voilà loolu bu boobaa da ngay daal di kon def sa umra boo noppee nga daal di def sa ak bu boobaa nag da daal di obligé rendre li nga xamante ne moom mooy am xar léegi nag mu daal di def lan moo gën ci yi maanaam ñett yi yëpp bu ma dee bu ma leen dee def ban moo gën ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha Shafi'i ak Maliki rahmatullah alayhim ñoom Euh, li ñu gënal li ñu jàpp ne moom moo gën moom mooy xiraan euh, euh, moom moo gën ginnaaw bi wala boog déedéet maanaam ta ifraat moom moo gën ñoom dañoo jàpp ne ifraat moom moo gën sauf que ginnaaw gi moo gën xiraan ak tamattu sauf que ñi nga xamante ne ñoom ñooy maaliki ci ñoom dañoo jàpp ne xiraan moo ci tegu tamattu tegu ci ñi nga xam ne ñoom ñooy Shaafi'i ci Shaafi'i rahmatullah dañoo jàpp ne bu ifraat amee moom moo gën ginnaaw ga ta euh, xira euh, tamattu moo gën après xiraan ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha xanafi euh, bi xanaabila yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne xiraan moo gën ginnaaw ga tamattu ginnaaw ga ifraat ñi nga xam ne ñoom ñooy xanafi yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp moo gën ginnaaw ga xiraan ah ah tamattu moo gën ginnaaw ga ifraat Euh, euh, maanaam euh, wala boog tamattu après ifraat après qiraan voilà maanaam ñoom ordre boobu lañ teg maanaam ñu gis ne kon wuute nañ loolu naka lañ jàppee ne lan moom moo gën waaye li nga xam ne moom mooy teqantal ku nekk rek indi na say dalil waaye amaan na li nga xam ne moom mooy teqantal bi maanaam dafa am ci biir mi insha allahu taala mooy ni mbir mi nii la gënantee mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Makka ñoo dëkk Makka ñoom ifraat moo gën ci ñoom ngir ne ñoom mën nañoo umra saa yu leen neexee. maanaam ndax at yëpp mën nañ ci umra kon bu boobaa ñu def ifraat moom mooy li gën ci ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkkee ci ri dëkk yu soriwul yi nga xamante ne ay Madina lañ dëkk ay maanaam ay Taarifa wala Jidda wala ñu dëkk ci dëkk yi nga xamante ne soriwuñ ñooñu xiraat mooy gën ci ñoom ñoom dinañ mën a yóbbaale seen hadiyu yu defaale seen umra ak seen aj ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo dëkk ci suñu réew yi ñun maanaam dëkk yu sori yi ñun li nga xam ne moom mooy gën ci ñun moom mooy tamat moom mooy tamat toor maanaam mooy gën ci ñun nga xamante ne bu ñu demee ba foofa ci la ñu doog a wutaale ma parce que xiraan dafa bokk ci sàtt yi mooy da nga maanaam bi ngay dugg ci xaram bi nga yóbbaale sa hadiyu te loolu ñun mënuñu ko fii maanaam ñun mënuñu di mu ñuy dem <laughs> jël avion bi wala euh, loolu duñ ko mën maanaam kon ñun toog mooy gën ci ñun nga xamante ne dinañ def ñaar yëpp dinañ def eh, dinañ def eh, ak dinañ defaale umra te dinañu amaale hadiyu foofa maanaam kon loolu amaan na moom mooy li nga xamante ne moom mooy teqantal bi gën wallahu a'lam léegi mu def li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu yéene yi yéene dafa am ñetti xeetu yéene yoo xamante ne mën naa nekk ci aj bu may dem di armal maanaam bu ñu demee ba ci miiqaat bi jotaay bii di ñëw insha allahu taala dinañu euh, dugg ci buntu yi miiqaat yi maanaam di leeral li nga xam ne moom moo aju ci miiqaat yi maanaam bu may dem di aji euh, miiqaat bi nan lay demee moom maanaam bu ma waree dugg maanaam place bi nga xam ne waru ma koo weesu comme bu dee waa Madina Zul Xulayfa la bu fekkente ne euh, comme ñun fii nii maanaam wala boog ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk euh, Sham wala Misra ñoom jox fa maanaam ah, ak yeneen yooyu dinañ ko leeral insha allah taala ñi nga xam ne ñoo dëkkee côté Yaman wala yooyu ñoom yalam lam la ah waa ainsi de suite ñooñu loolu dinañ ko leeral insha allah taala benn bu ci nekk dinañ wax fan la féete ak naka la demee li nga xam ne nag moom mooy ñun li mu wuute li ñu. Euh, ñun suñuy jug suñuy dem foofu nag ne dañuy yéene léegi dañoo war a aji wala dañoo war a umra dañuy aji wala umra bu boobaa maanaam benn bu ci nekk ci ñett yi mën naa koo yéene maanaam mën naa yéene ifraat mën naa yéene xiraan mën naa yéene tamattu su dee damay yéene tamattu nag damay yéene def ji umra kese bu ma yeggee foofa ba def sama umra ba pare ci laay firiiku après mu yéene aj voilà li nga xamante ne moom mooy euh, beneen waaye yéene bi am na maanaam ñetti xeetu yéene tamit bu am moom mooy ne mën naa def lu ñu tuddee euh, ta'yinu niyya maanaam moom mooy yéene bi ma ràññee ko daan ni aj laa bëgg a def maanaam aj ci boppam laa bëgg a def ma ràññee ko ni mi ngi nii wala ma ne umra laa bëgg a def maanaam ma ne xiraan laa bëgg a def wala boog tamattu laa bëgg a def wala ifraad laa bëgg a def maanaam loolu moom mooy yéene bi leer na mooy ràññeet naa ko ñaareelu possibilité bi mi am moom mooy am moom mooy mi ñu tuddee ibhaamu niyya dañ ko wax tamit itlaaqu niyya maanaam mooy damay boyal yéene ji maanaam moom mooy lan mooy daal euh, ngir def aj wala wala aj ak mën naa ko mën maanaam mën naa cee def bu ne maanaam bu ma demee ba ca biir su ma neexee ma daal def aj kese wala ma def umra kese maanaam benn ci façon aj yi dagan laay def maanaam mooy loolu mooy itlaqu niyya mooy benn ci façon aj yi dagan laay def nga xamante ne boo boobay nekk foofa décidé bu ma carrément ci ne ndax damay tabattu wala damay xiraan wala damay ifraat damay ifraat loolu yëpp yéenewu ma ci benn loolu mooy itlaqu niyya ah, boobu nag bi ko parce que am na labbay ah, ah, maanaam bi nga xamante ne moom mooy daganal maanaam mooy daganal bii ba tax ijmaa am ci ne bii mën na ne mooy ñett mooy ñetteel bi moom mooy taaliqu niyya maanaam mooy ma aj yéene yi ci geneen yéene comme ni nga xam ne noonu la yenn saxaaba yi ku mel ne Seydina Abu Musa al-Ash'ari ak ñeneen defoon maanaam ni sama aj day maanaam yéene gi maanaam ndax maa ngi dugg di aji ji waaye maa ngi yéene xeetu aj bi yeneen bi aj sallallahu moo tax ba demee bi yenn saa sax waxee ni lii laay def rek ñoom ñu daal def loola maanaam mooy ne maa ngi yéene mbooloo mi ma àndal ak façon aj bi ñu bëgg a def ma aj ak ñoom ci aj booba maanaam loolu mën naa ne. mooy ta'liqun niyya maanaam yow xamuguloo ba tey lan la wala boog euh, comme dégg naa euh, seen diw mi ngi ñëw ci at gi euh, maanaam moom at bi muy def moom laa jéemee def maanaam boo demee ba foofa nga daal di xam ak nga daal di jël information yi xam ne seen diw ak sàngam lay def nga def booba maanaam loolu man naa ne loolu mooy ta'liqu niyya mooy damaa aj yéene bi ci ak keneen waaye loolu charte bi mooy su fekkente ne da kaa def te te ka aj mbir mi kooku ñëwul aj si maanaam mooy sa aj baaxul maanaam amu aj kon faaw ca kam koy ajit maanaam aj booga moom kooka mu leer na aj na